koo xam ne daa jiite ba pare mën a tooñ dëng wala mu ne aw amirin wala ku jiite jaa'ir loolu noonu la ko indee euh, li nga xamante ne tooñkat di tooñ jaa'ir tooñkat waaw di dëngal di def lu ko neex waaw mu ngi noon léegi mu ne wala aw amirin loolu moo tax al borom awnul ma'bud sharh sunan abi dawud mu ne az-zahir annahu shakkun min ar-rawi lii moom li leer mooy benn sigi sàkk la boo xam ne ci raawi bi la jóge kon nii la ko al imaam Abu Dawud daal di solo moo tax al imaamul Munziri rahimahullah bi mu ëndee hadith bi mu ne wa akhrajahu Tirmidhi wa Ibn Majah mu ne hadith bi imaam at-Tirmidhi solo na ko al imaam Ibn Majah wa qala at-Tirmidhi hasanun gharib voilà min hadha al wajh loolu bëggoon nañ ci ñëwaat bu <laughs> ndax instant bi dañu nekk ci. imaam Abu Daawud euh, xam nga ne imaam An-Nawawi dana rawaahu Abu Daawud wa Tirmidhi rahimahullah wa qaala hadiisun hasan moom foofu la yem mais à vrai dire imaam Abu euh, euh, At-Tirmidhi rahimahullah waxul hasan kese dane hasanun gharib waaw bu baax la waaye bu tumuranke min hadha al-wajh ci wàllu hada hada akhiru kalam Al-Munziri mu lii mooy mujj li imaamu Tirmidhi wax waaye mu ne wa Atiyya nag al-Awfi la yuhtaju bi hadithiha Atiyya al-Awfi mii jële hadith Seydina Abu Sa'id al-Khudri kenn du bàyyi xel kenn du sukkandikoo ci ay ay ay ay ay ay ay ay ay nettaleem waaw léegi dañ ci ñëw nañ ñëw ci hadith léegi dane wa Tirmidhi ah rawa Abu Dawud gis nañ Abu Hmm, ndax hadis bi yëpp ci Atiyya la jaar foofu la bi nekk moo tax al imaamul Tirmidhi moom mu ngi koy di abwaabul fitan ya rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu afdalil jihaadi kalimati adlin inda sultanin jaa'ir moom moom texte hadis bi matnu hadis bi la jël def ko bunt ay <laughs> afdalul jihaadi dañ ko la afdalul jihaadi ah da yonent bi saa saam dañ koo laaj mu ne afdalul jihaadi kalimatu adlin inda sultaanil jaa'ir loolu la jël def ko bunt Allahu akbar mu ne haddathana al-imaam Abu Iisa Muhammad ibn Iisa ibn Sawra at-Tirmidhi mu ne haddathana al-Qaasim ibn Diinaar al-Kuufi muy al-Qaasim ibn Zakariyaa ibn Diinaar al-Qurashi al-Kuufi Abu Muhammad at-Tahhaani rahimahullahu ta'aala qaala haddathana Abdurrahmaan ibn Mus'ab Abu Yaziid mu ne ko netoo Abdurrahman ibn Mus'ab ibn Yazid al-Azdi hmm, Abu Yazid ash-Shaybani al-Kufi ar-Razi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Isra'il moom lañu gisoon ibn Yunus ibn Abi Ishaq Abu Yusuf rahmatullah alan Muhammad ibn Juhaada moom gis nañ Atiyya ah, moom lañ waxoon sànq ne moo tax hadis bi dëgërula an Abi Sa'iid al-Khudri radiyallahu al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala inna min a'zami al-jihaadi kalimatan inda sultaanin jaa'ir mu ne wa fil baabi an Abi Umaama wa haadha hadiisun hasanun ghariibun min haadha al-wajh mu ne li ñu ko indee bon moom la wax sànq mu ne wafil baa bi nekk na ci buntu hadis bu mel nii an abi umama jël nañ ko ci Suday ibn Ajlan noonu la tuddoon mooy abu umama al Bahili radiyallahu taala anhu mu ne imaamu Tirmidhi ne wa hada hadithun hasan gharib lii nag hadis la boo xam ne hasan bu baax la waaye gharib dafa tumuranke de waaw mooy ñi ko indi bariwul mooy du du dafa tumuranke waaw kenn ay ñaari nit ah tumuranke min hada al wajh ci wàllu yi kon nag nii la ko al imaam Abu Dawud eh, non imaam at-Tirmidhi nii la ko ëndee léegi eh, léegi liñ doon wax tànk mooy Atiyya kon nga ne ma kon yow xadiis bi kon xadiis bi wérul ah ah te Atiyya nee na imaam as Abu Dawud nee na kii kenn eh, moom bokkul ci ñi nga xam ne lañuy ñuy sukkandikoo te moo nekk ci kàll waaw mais dañ naan la ah, comme li nga xam ne moom la al imam al Mubarakfuri rahimahullahu taala bi muy sharah hadis bi ci sunan Tirmidhi mooy eh, Tuhfatul Ahwazi Tuhfatul Ahwazi sharh bi ah, sharh Jami' at-Tirmidhi noonu la ko tuddee ah, Tuhfatul Ahwazi Tuhfatul Ahwazi bi sharh Jami' at-Tirmidhi rahimahullahu taala mu ne qultu nee naa mooy bi bi mu ëndee toxal waxu imam al-Mundhiri bi ci talxiisu sunani bi mu ko ëndee ba wax ne imaam at-Tirmidhi nee na xasanun gharib min hadha al-wajh mu ne wa Atiya kanta man imaam al-Mundhiri ma ne Atiya al-Awfi mii la yuhtaju bi hadiisi kenn du sukkandiku ci ay hadiisam te moo ne ci càllal càllale imaam al-Mubarakfuri rahimahullah mu ne qultu nee naa wa yashhadu lahu hadiisu Abi Umaama wa hadiisu Taariq ibn Shihaab al-madhkurani mu ne waaye malgré euh, euh, lii dëgg la kenn du bàyyi xel ci ay waxam waay abu sayna abu umama dafa solo eh, lu mel ni comme imam abu eh, at wax ne wa fil nekk na ci buntu di hadith mel ni sayna abu umama al-bahili radiyallahu ta'ala anhu moom indi na mu mel ni waaye naka noonu beneen saxaaba boo xam ne ndax xadiisam buñ paree ci bii rek moo ci tegu muy Seydina eh, Taariq ibn Shihaab al-Bajali al-Ahmasi radiyallahu anhu moom itam daal dina koy solo jële na ko ci yonent ma lay saa saam loolu ñooy seedeel xadiis bii nga xam ne bu doon moom dong la moom du wér waaw waaw xadiis sooy naa abu umaama boobu nag imaamu tirmidi di wax te moo dëgëral lii imaam ahmad moo ko soloo ci musnad na ko noon al imaam ibnu maaja ak al imaam at-tabaraani fil kabiir na al bayhaqi na kon al imaam al munziri bi nga xam ne ci la ko ci at-targhiib téereem boobu ah nee na eh, léegi imaam Ibn Maaja soloo na ko ba pare moom mu teg ci imaamul Munziri na isnaaduhu saxiix sanadam ba imaamul Baahili ba eh, abu imaam abu Umaama al-Baahili di wér na waaw. Eh, kanta imaam al-Mubaarakfuuri moo ci yokku ne rahimahullah wa fil baabi aydan an abi Abdillah Taariq ibn Shihaab al-Bajali al-Ahmasi anna rajulan moom la ñuy gis mooy xadiis bi tegu juste après bi waaw te ne dafa am benn waay. mais nañ ko jëlaale rek nañ ko jëlaale insha allahu taala parce que ñoo bokk lu ñuy wax kon nag ah, dinañ ci ñëw ah dinañ ci ñëw njàngat yi ndax dañ leen di boole ñoom ñaar parce que ñoo bokk lu ñuy kon kii eh, eh, imaam an-Nasaa'i solo mu ne haddana wala wala wala wala ñu continuer non wala xoola nañ def ni doon def pour bañ a kii après ñu ñëw ci après insha allah kon mais li ñuy wax fii moo fee benn naa ah mooy li ñu wax fii bii hadis bii ñëwaat nii bu sëy naa kii bi euh, euh, Tariq ibn Shihab bi radiyallahu anhu boobu noonu jarul ci ñëwaat après ndax al imaam an-Nasa'i moo ko solo te al imaam al-Mundhiri ci at-Targhib dane isnaaduhu sahih sanada daal li wér kon lii ñii ñaar yu am Seydina Tariq ibn Shihab Abu Umama moo tax xadis bii dëgër sinon xadis bii du dëgër loolu lu am solo la xam-xamu xadis bu dee xamoo ko yow problème ngay am parce que benn bi bindal la ci daif nga ñëw ne kon xadis bi baaxul dañ teg ne alors que bi baax na mooy dafa nekk saxiixun li shawaahidi mooy dafa wér ndax yeneen yoo xam ne dañ ñëw di ko seede mooy di wax laa même chose kon bu boobaa moom da koy li da koy dëgër. da koy dëgëral mel ni xadis bale daa naroon a rot waaye yëla ñëw di wax la même chose jaar yeneen yoon keneen saxaaba yoo xam dañuy ñëw mel ni ku nekk jàpp ci mbagg bi yëkkati ko ba mën a taxaw boo xamul nag nga ñëw rek naan daif daif eh, daif eh, i wérul ndekete yow moomu yaa xamul li ngay wax moo tax imaamu Tirmidhi bu ne xasanun hada xadithun xasan gharib min hada al wajh ci wàll wi gharib tumuranke na nag waaye xam na ni tax mu ne xasan mooy xasanun li ghayrihi voilà dafa na xasan li zaati yi dafa am loo xam ne dafa baax ndax moom soxlawul keneen mu am xasan li gayri yi loo xam ne day yéeg darajatul xasan ndax leneen hmm? da'if boo xam ne daa am yeneen yoo xam ne ñoo ko ëppale voilà léegi moom saxiixun li zaati yi saxiixun li gayri yi yenn yooyu taxu ñoo jóg kon xadiis bi insha allah ci gàttal rek lan lay wax mooy seen Abu Sa'id radiyallahu anhu dañoo laa yonent bi sallallahu alayhi wasallam afdalul jihaad mais ban jihaad moo gën am ñu ne euh, bon lii daa am taqdira ah, mi mooy min afdalil jihad waaw min afdalil jihad ndax mooy bokk na ci yi nga xam ne bokk na ci yi gën a màgg ci jihad te lool c'est euh, hadith sayna xam nga imaam euh, an-Nawawi version bi mu indi mooy imaam at-Tirmidhi Abu Dawud afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanil jair waaye bu dee imaamu Tirmidhi comme niñ ko jànge léegi dane yonent waaye saa saam dane inna min a'zamil jihaad bokk nag ci yi gën a màgg ci jihaad kalimata adlin waxu dëgg waxu dëgg wax goo xam ne waxu justice la yoon bu jaar yoon tegu inda sultaanin jaa'ir boo xam ne dafa dëgg moo tax am ñu ne kon fële dañ ci xame ne bu ne afdalul jihaad yi mooy min afdalil jihaad yi bokk na ci jihaad yi nga xam ne ñoo gën waaw mooy yi gën a màgg mais nekkul ci liñ joyal sauf que am na ñu ne si mooy ci liñ joyal kay waaw lu tax lu tax imaam al al al Xattaabi rahimahullah mu ne wa innama saara daalika ah, afdal al jihaad li anna man jaahada al aduwwa kaana mutaraddidan bayna ar rajaa'i wal xawf laa yadrii hal yughlabu aw yaghlib wa saahibu sultaan maqhuurun fii yadihi fa huwa id ida qaala alxaq wa amarahu bil ma'ruuf faqad ta'arrada lit-talaf wa ahdafa nafsahu lil-halak fa saara daalika afdala fa saara daalika afdala anwaa'i al-jihaad min ajli galabati al-xawf waaw mu ngi noonu imaam al-Xattaabi rahimahullah mu ne boo gisee loolu dañ ne moom min be min a'zamil jihaad loolu tekkiwul fenn que ne partitif la bokk na ci mooy bi gën ci luñ doyal comme ni ko riwaa imaamu Tirmidhi bi leerale eh, Abu Dawud ba afdalul jihaad yi mu ne li tax mu gën jihaad yépp mooy dem ci toolu xare di xare ba faatu wala dem fa di xare ngir yàlla yow taxaw ci kanamu koo xam ne ab despote la comme Ubaydillah bi ñu gisoon bii passé na gis nga ñoom Aïd ibn Amr ah li nga xamante ne moom la def ñoom Seydina Abdallah ibn Mughaffal te Abdallah Mughaffal radiyallahu anhu moom sax daa bàyyi ba ba kii quoi bay waaj a faatu mu ñëw seet si comme wax ko mais ku mel ni ñoom Maqilum ni Yasaar nga xam na ñoo ñëw wax ko mu leen na yow di kii dox mu naan ko wéy yow wéy yow way ah ibn Amr way yow yow mii nga xam ne min nuxaalati ashaabi Muhammad xam nga dafa réew dafa réew ñàkkum yar comme niñ ko gise woon moom Ubaydillah ibn Ziyad alayhi min Allah ma yastahiq te baayam kat baayam waxoon nañ la ne baayam ku baaxoon la ku xam nga baayam Seydina Ali bi mu ne xalifa da ko joxoon joxoon na ko mu jiite ko yenn ci bulaadu Xuraasaan moo tax bi Seydina Ali nag radiyallahu anhu génne àddina moom ci la euh, après quoi ci la xew-xew yi ñu doon wax ak Seydina Muawiya am mais moom gouverneur ki gouverneur Seydina Ali la mooy amiram la woon Seydina Ali moo ko joxoon mu jiite woon moo tax Seydina Muawiya moom après après ak yeneen histoire moo tax bi mu nga xam ne ci waaw baax na c'est ok parce que Seydina Muawiya da ko woon ba <laughs> euh, euh, bi nga xam ne ñoo yaay muy Seydina kii sañ wax la keroog ne la moom moom ak Ziyaad ñoo bokku yaay waaw euh, euh, te mujj euh, Abu Bakr Nufay ibn al-Haaris moom Ziyaad ñoo bokku yaay moom moom moo intervenir ci Seydina Muawiya bi mu nee xalifa ne ko ne ko sa sa gouverneur bi nekk Basra mu ngi tëkku Ziyaad sama frère bi ba pare dafa kidnappé ay doomam ne bu ñëwul bu ñëwul fii Ziyad yow boo ñëwul boo bëri yónnee ci moom ndax dafa daw <laughs> mu ne ko gis nga boo ñëwul fii dinaa rey say doom rek nu euh, kii Abu Bakr yónnee ci Seydina Muawiya wala moo demal boppam sax dem ci Seydina Muawiya ne ko faluñu la ngir ngay rey nit ñi sa gouverneur bi nga bàyyi fële mu ngi jël sama sama bokku frère bi jël ay doomam ñaar ci ay doomam kidnappé leen ndax nee yaa ko wax na na Ziyad indil nañ ko indil Ziyad looy le plus roi qu'il faut waaw wala ci le roi plus waaw di xam nga rek gaa yi léeg-léeg sax roi bi du leen laaj wala président bi yenn ñuy def ngir ngir wane ne waaye luy wane na ñoom ñoom ñoom dañoo fervent voilà waaw ay eh, yéen ay commissaires yoo xam ne ay despotes lañu waaw di def lu leen neex léeg-léeg sax laata ministère de l'intérieur di leen wax dara ñu def yu garaaw ba pare ngir wan ne ñoom ñoom ñoom ñoom dañu service te dañoo bëgg rek neex waaj waaw Euh, léegi mu wax ko lool ne ko mu ñëw mu ngi nii euh, jàpp sama euh, doomu frère bi muy Ziyad kidnappé leen ba pare naan ko boo ñëwul dinañ ko faat faluñu la yow Muawiya man Abu Bakr maa la ko yow faluñu la def la xalifa ngir nit ñi di dee ci dëkk mi ah Seydina Muawiya nag radiyallahu anhu <laughs> waaw <laughs> daal di bind ci wax kii wam boobu ne ko ne ko déedéet déedéet ne ko bàyyi ko ne ko bàyyi ko sax léegi man bàyyi libéral doomam yi nga nga jàpp te moom léegi mën naa ñëw ci man euh, moom Ziyad léegi réconciliation maag moom après ci la euh, nangu sax ne Ziyad bi sax sama doomu baay la <laughs> muy Abu Sufyan <laughs> waaw mais Ziyad ibn Abihi lañ nga Seyna ki ne kii sama doomu baay la waxoon nañ la la Seyna nettali ba ne Seyna m euh, Sufyan ci boppam boo ko Seyna Ali ibn Abi Talib Seyna Ali ne ko mais lan moo tax <laughs> rajala lu tax yow Ziyad sa doom la mu ne ko waaw man yaayam maa fa jaara mu ne ko mais lu tax dox taxaw wax ko <laughs> eh, ci minbar bi laa ragal mooy Omar <laughs> eh, xalifa bi Seydina Omar di bu déggee te loolu waxoon nañ la weesu na <laughs> loolu moom yéeféer la woon ba muy ba lool di xew waaye mu ne ah yàgg eh, Omar baal mu baal rek mu sedd Ali waaw léegi kon radiyallahu ta'ala kon mooy Ubaydillah ibn Ziyad ak tajaage gis nga ñoom ñoom ñoom euh, Aïd ibn Amr malgré tout ñëw na ci moo tax mu ne daxala hadis biñ gisoon ci wees bële wees muy attation cent quatre vingt bi kene moom daa dugg ci Aïd ibn Amr ibn Ziyad fa ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna sharra al-hutama lii mooy moo taxoon ma ne la gis lii mooy dëgg-dëgg jihaad imaam al-Xattaabi ne lii li tax mu gën mag màgg ci jihaad yi ba yonent bi saa saa wax lool mooy këne gis nga waa ji ci toolu xare di xare ak noon yi yéeféer kooku day nekk di déng déng diggante yaakaar am ngañaay borom bi def ko mu gañe noon yi waaye di am tiitaange xamul ndax dañ ci mooy diggante xaw ak rajaa lay ne day tiit day am yaakaar tiit ci lan te ne ah mën nañ koo gañe de l'islam am defet waaye di am yaakaar ne mën naa gañe lool moom dina ko am ñaar yooyu dina ko am mu ne wanta wa saaxibu sultaan kanta ki nga xam ne moom moo moom pouvoir bi ki nga xam ne mooy lamir bi mooy président bi mooy député mooy moo ci bokk ministre bi wala yooyu wala gouverneur bi wala le préfet bi nekk fii toogal ci nguur gi yor doole ji kooku moom maqhurun fii yadi waaw waaw waa ji ñëw taxaw ci kanamam bi ko wax dëgg kooku mooy ku ñu noot la nekk ci kanamu ci loxo dëggante loxooy euh, tyran bi njiit bi fa huwa ila qaala al gis nga nag bu fi ñëwee ba wax fi dëgg moom wa amarawu mu digal ko bil ma'ruf digal waa yi njekk mu fekk lu bon ñu muy def comme ñu obay yi laa li ko gaay wax mu ne faqat ta'arrada lit talaf moom moom gaaral na boppam ci waa yi euh, di ko fiy jële mooy effacé dundam daal di koy xadaf daal koy rey moom loolu kese mooy yaakaaru gañaay amut waaw ndax waaye jii dafa yées <laughs> bu yu mel noonu des fag yu mel noonu kii na ay tol noonu nga xam ne xoqatal mooy xutama yi yonent bi saa saa doon wax rek hadiisu Seydina Ziyaad ibn kii bi nu mu tudd ma naan euh, Aa'id ibn Amr suñ gisoon day briser gars yi leen tooñ di leen sonal di leen mate ku mel noonu nanguwul waxoon naa la mooy façon Ubaydillah yi ba pare dañuy ne moo tax Seydina al-Hasan al-Basri yi ne qadima alaynaa euh, euh, comme niñ ko gisoon ci hadiis Tabaraani bi rahimahullah li nga xam ne moo ne Ziyad ibn euh, kii non Ubaydullah mu nekk koo nekk koo xam ne shaban safihan yasfiku dimaa safkan shadida waaw jeune la woon boo xam ne am mara ki ko jiitoon jiitoon def ko gouverneur mooy Seydina Muawiya foofule ca Kufa ca Basra mu nekk jeune boo xamante ni dafa dese ndax à l'âge de vingt deux ans la mille neuf cent mille non cinquante cinq la cinquante cinq après gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam fii lañ ko def gouverneur de Basra mu dene ba pare bi tuur dene di ko tar gu métti waaw mooy ku boo xam-xam boo xam ne faalewu la nga ñëw mooy yow gis nga li fi mën a am mooy nga ñëw naan ko wax bàyyi lii ngay def ki yooyu wala ci deel def lu baax ak yu mel mooy yow da ngaa exposé ci ñu ray laa gi ndax despote la waaw kon mu ngi noonu mu ne loolu nag moo tax yow moom fii moom amoo beneen beneen di yaakaar dara waaye <laughs> te kooku moom moom moom moom moom jël na bakkaram mel ni da koo def cible <laughs> lil halaaki wa ahdafa nafsahu lil halaaki mel ni daa def cible jox daal despote bi tyran njiit bu dëng bi mel ni da koo jël bakkanam gaaralal ko ko ngir mu alak mu ne fa saara daalika afdala léegi nag ci kaw noonu ci la wax dëgg ci kanamu ah, njiit boo xam ne dafa dëgg ci noonu la nekk gën ci xeetu jihaad yi waaw min ajli ghalabatil xawf ndax noot côté tiitaangi bi moo noot waaw kanta al imam al mudahhir moom dane wa innama kaana afdal li anna zulma sultaani yasri fi jami'i man tahta siyaasatihi wa huwa jammun ghafir fa ida nahaahu an az-zulmi faqad awsala an-naf'a ila xalqin kathirin bi xilaafi qatli kaafirin moom mu ne en lii li tax mu gën imaam al-Xattaabi rahimahullah gis nañ moom li nga xam ne loolu la jàpp ne moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam xamal ñu ne jihaad gii wax kalimatu dëgg kàddu dëgg ci kanamu njiit bu dëgg mooy jihaad bi gën tax nga nekk ci toolu xare di rey ay bakkan wala ñu lay faat waaw imaam bii mu ne li tax mu gën mooy ndax gis nga tooñu ki jiite boroom pouvoir day daw ci ñépp ñoo xam ne moo leen moo leen moo leen yilif ñi ci ëpp waaw ñi nekk taxta siyaasat yi ci ak sopp na ko mag ni muy doxale wa huwa jabun xafir te ñoon ñu bari rek imagine lañ naan le bi il dirige un territoire boo xam ne deux millions d'habitants la waaw deux millions d'habitants ñoom ñépp mu teg leen ci fitna bu dee baaxul di leen tooñ di leen teg ay taxes yoo xam ne tegu ko fet di jël seen xaq yi te du leen defal dara te ku yëngu mu rëkk sa ndigg di def lu ko neex ba kenn wax ku wax ba rëkk sa ndigg mu ne kooku la fekk boroom xam-xam ni ñëw ci kanamu kooku di ko wax dëgg li tax lii gën dem ci toolu xare bi ñu lay rey wala doo reye wala ñu ngay reye mu ne li tax mooy lan ndax gis nga kooku ak tooñam day daw ci mbooleem ñi nga xam ne ki jiite ñoom la ñoom la jiite te ñooñu ñu bari nañ mbooloo mu bari fa ida nahaahu bu boroom xam-xam bi wala nit ki ñëwee nag tere ko anit zulmi ci tooñ gi mu leen di tooñ kooku aw awsala nafa jotale na njariñ gi ilaa xalqin kasiir waaye ci mbindeef yu baree baree bare bi xilaafi qatli bi wuute boo ñëwee yow ci toolu xare bi ki ngay faat moom dee na boo faatee bi yéefar dee na mooy yow sa njariñ yépp faat ga ab yéefar dëgg la izalatu munkar moom munkar la ci kaw suuf dindi nga ko fi mais benn kese la alors que boo fexee jiit bu dëng bi bàyyi li muy tooñ gi muy def njariñ gi ci ñan lay dem ci population ba mu jiite ñépp xeet ñu mu jiite ñépp bu dee président naka noonu mu ne lii moo tax loolu moo gën kon insha allahu taala hadis baa ngoog euh, léegi Euh, léegi nañ ci teg bii quoi nañ ci teg bii parce que loolu moo gën a simple ndax après deux hadith ñuy dese te bi bi bii ñëw après bii ñu war a gis boobu gudd a gudd la te annoncé woon nañ ko fi walillahi alhamdu wal minna léegi kon al imam an-Nawawi rahimahullahu taala kon euh, am na wa qaala hadithun hasan loolu taxawoon nañ ci wax nañ la li nga xamante ne moo am ci loole dëgg dëgg kon al imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne asaani ashar mooy xadis bi nga xam ne mooy xadis asaani ashar mu ne an abi abdillahi Taariq ibn Shihaab al-Bajali al-Ahmasi radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa qad wada'a rijlahu fil gharz ayyul jihaadi afdal qaal kalimatu haqqin inda sultaanin jaa'ir rawaahu an-nasaa'iyu rahimahullahu ta'aala bi isnaadin sahiih al-gharz bi ghayni mu'jama bi ghayni mu'jama maftuuhatin thumma raa'in saakinatin thumma zay wa huwa rikaabu kuuril jamali idhaa kaana min jildin aw khashab wa qiila laa yaxtassu bi jildin wa kon hadis bi moom al imaamu an-Nawawiyu an-Nawawiyu rahimahullahu taala daal indi mu ne kon al saani ashar hadis numéro douze ci bi waaye hadis bi eh, mooy cent quatre-vingt-quinze mooy hadis numéro cent quatre-vingt-quinze mu ne an abi abdillah mu ngi koy jële saxaaba boo xam ne gisoon nañ ko fan yee gisoon nañ ko tuddoon nañ ko fi wala déet nañ dem an abi abdillah moo am luñ doon wax bu tuddoon ko saxaaba boo xam ne dakkantalam mooy abu abdillah hmm? rahimahullahu taala non gisoon nañ ko fay Tariq ibn Shihab waaw fekk mu doon <laughs> waaw dafa nekkoon intermédiaire ci hadis voilà moom nekkuloon hadisam yi mooy moom lañ doon am ne gis na yonent bi alayhi salaam waaw <laughs> waaye déggul ci moom bañ taxawoon ci voilà façon saxaaba yi nga xam ne ñoom gis lañ am ci yonent bi alayhi dégguñ ci moom lool teewul ñu nekk saxaaba raw nañ ku dul ñoom ku nelul ni ñoom ba ad ilaa yawmi diin waaw ba yow ma taxaw sax raw nañ la jeex na fadlullahi la waaw plus loo ñépp ñi nga xam kookoo leen raw mais ma daama faatu ne ci diine leen raw kon nag mu ne athani ashar an abi abdillah sahaaba boo xam ne kon dàkkante la moo doon abi abdillah mu nan la tuddoon mu ne Tariq ibn Shihab Tariq ibn Shihab al-Bajali eh, al-Ahmasi rahimahullah li Tariq ibn Shihab ibn Abd Shams ibn Salama ibn Hilal ibn Awf ibn Jusham eh, al-Bajali al-Ahmasi al-Aslami al-Kufi Kufa la dëkkoon finalement mu ne anna rajulan radiyallahu anhu sahaaba la boo xam ne gis na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne déggawul ci moom moo tax moom ay ay ay nettaleem day nekk comme niñ ko waxoon mursal ci côté boobu day am ci saxaaba bu ak nekk intermédiaire waaye waxoon na la loolu yàqu ci dara ndax kulluhum udul ñu wóor lañu mu ne na anna rajulan keneen am na benn waay boo xam ne sa ala nabiyya dafa laaj yonente bi alayhi salaam waqad waja wadaa te bam koy laaj laaj bi xaalam mooy waajoo jële wadaa tegoon na rijlahu tànkam fil gharzi mooy ci étrier moom la tubaab naan étrier mooy euh, gis nga boo kiiwee euh, boo yéeg fas hmm? boo yéeg fas yéegkatu fas yeeg yéegkatu mbaam yeeg yéegkatu yooyu mbaam sax léeg-léeg gaa yi dañ koy dañ koy dañ koy xaw a mel ni kuy jël yëkkati sa tànk rek yi ndax dafa gàtt ah moins mu mu sut la ah mais fas wala gëléem nga xam day kawe boo ko boo ci tegee teg sardi bi raxle bi teg ko ci li ngay toog ci kaw léeg-léeg da ngay teg benn étrier yooyu nga gis gaa yi fas yi dawkatu fas yi dawalkatu fas yi foofu nga xam ne ci la ñuy dugal seen tànk rek man ci appui wu rek yéeg rek bës rek appui jóg loolu mooy étrier waaw xars loolu mooy xars waa ji xaalam mooy bi muy laaj yonent lay saa saam ci loolu la tegoon tànkam bi yéeg ngir dem nekk ci jihaad bi mu ne yonent lay saa saam ayul jihaad yi afdal yonent lay ban ci jihaad yi moo gën xaala yeneen mi alay saat salaam ne ko kalimatu xaq waxu dëgg mooy adl fële mooy biñ gisoon fële rek kalimatu adlin mooy kalimatu xaq waaw dëgg waxu dëgg waaw wax soutenir la justice yoon mu ne ko kalimatu xaq waxu dëgg kàddu dëgg inda sultaanin jaa'ir fakk nga xamante ne nii mooy souverain jiit ba nga xam ne dafa nekk ku in ku ku sadi koo xam ne ku dëng la mu ne hadis bi rawahu an-Nasaa'iyu ki ko solo mooy al-imaam an-Nasaa'iyu Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahmaan an-Nasawiyu wala an mu ne bi isnaadin saxiix ci sanad boo xam ne bu wér la nan la mu ne al-Gharz romb nañu al-Gharz bi nga dégg ci hadis bi ah, ne nit ki ka doon laaj wa qad wada'a rijlahu fil gharz tegoon na tànkam ci étrier bi mu ne bi bi ghaynin mu'jama boobaa ghayl la ah, boo xam ne ayn bu am tomb la. gayn ngay wax waa de maftuuxa ganak bul wax xubul wax yi su ma ginaaw gi raa li ci topp après raa bi raa saaki na boo xam ne dafa ron dafa am sukun dañ koo defal sukun mooy ron su ma zaay ginnaaw raa bi zaay moo ci tegu mu ne waxuwa li muy teg rikaabul kuuril jamal waaw rikaabu kuuril jamali ida kaana min jildin aw xasal mooy boo yéeg ci li nga xamante ne nii mooy teg gi nga xam ne moom lañuy tegal géléem gi ci digg fi nga war a toog boo ci yéeg bu dee ne daa nekk ci li nga xam ne min jildin ci der la aw xasab wala bant mu ne waqiila waaye nee nañ laa yaxtassu mais jagloowul bi jildin waaw wa xasaba non loolu jagloowul mu nekk kese teggi foog mu nekk euh, der wala xasab ñuy door a wax loolu déedéet étrier mooy li muy teg tànkam ngir mën a toog ci kaw loolu le kon xadis bi nii al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi moom moo ko solo nee na rawaahu an-Nasaa'i est ce que moom kese moo ko solo al imaam Ahmad ibn Muhammad indi ko ci awwalu musnadul kuufiyyiin xadiisu Taariq ibn Shihaab indi ko foofu ci ñaari bërëb moom al imaam Ahmadu moom imaam an-Nasaa'i ñoo bokkutoo ku ci nekk Ahmad nga tudd kii ibn Muhammad ibn Hanbal kii Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahimahullahu taala naan la ko solo imam an-Nasa'i mu ngi ko indi ci sunan eh, ci sunan bi sunan an-Nasa'i rahmatullahi alayhi kitabul bay' mu ne fadlu man takallama bil haqq 'inda imamin ja'ir waaw kitabul bay' buntub jaayante ngëneelu ko wax ca waxu dëgg fa buur boo xam dafa dëgg mu ne axbarana xabaare nañu Ishaq ibn Mansur mu ne ki ñu nettal moo Ishaq ibn Mansur ibn Bahram al-Kawsaj rahmatullahi alayhi Abu Yaqub at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abdurrahman mu ne di ñu nettali mooy Abdurrahman ibn Mahdi hmm, Abdurrahman Abu Sa'id al-Anbari rahmatullah alayhi talib imam Malik an Sufyan ak ñoom Sufyan yéeg yooyu mu ne mu ngi koy jëlee ci Sufyan ban Sufyan non Sufyaan ibn Sa'iid la Ibn Masruuq as-Sawri moom lañ doon wax li ñuy wax mudallisuun <laughs> tabaqaatul mudallisuun Abu Abdillah <laughs> al-Kuufi rahimahullahu ta'aala imaam bu màgg boobu ci bépp wàllu xam-xam fànn xam-xamu diine laa wax ah, an Alqama ibn Marsad li ñaan moom day an ana léeg-léeg mu ana <laughs> Alqama mu jële ci Alqama ibn Marsad muy Abul Harith al-Hadrami al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom moo ko jële an Tariq ibn Shihab moo ko jële ci Tariq ibn Shihab waxoon nañ la turam ibn Abd Shams Abu Abdillah al-Bajali al-Ahmasi al-Aslami al-Kufi rahimahullahu ta'ala anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi hmm? ayyul jihaadi afdal qaala kalimatu haqqin inda sultaanin jaa'ir waxoon nañ la al imaam al mubaarakfuuri rahimahullah neewoon na xadis bii day dëgëral bokk na ci shawaahid yi dëgëral xadisu bële nga xam ne Atiyya la jaaroon muy xadis biñ gisoon ci biñ gis ci ci ja mooy xadis bii ñu génn sànq muy bu Seydina Abu Saïd al-Khudri bi moo boo woon na ne xadis Abu Umaama bi imaamu Tirmidi tudd rahimahullah mais bii nii tamit ah gis nga dañoo bëggoon jàll mais ñu ne nañ ko def nii rek. léegi kon affaire bi mooy lool waaw kon mu ngi noonee lii nii lan la ah dañ ci premièrement que waa ji dafa doon yéeg dañ ciy jàng ne kon yéeg gëléem dagan na kay xam nañ dama nen noonu après buñ ko xamee nag buñ ko gisee ci xadiis dañ koy rappeler <laughs> waaye yéeg ji gëléem dagan na parce que doo ko xamee parce que waa ji bu ngi teg tànkam ci étrier bi bëgg yéeg yonent bi saa saa bu doon yëg gëléem te moom ci boppam yëg na ko waaw ba pare lu mu def la ba pare taqiir ko nit ñi doon ko yëg waxul kenn hee yëg gëléem daa xaraam <laughs> waaw dañuy ci jànge am étrier teg leen di ci appuyé wu dina am benn coono goo xam ne fas wi dina ko am wala giléem gi wala mbaam bi waaye loolu lu ñuy jéggale la kenn du la ci tenir rigueur li yonent bi saa saa doon bañ mooy nga yéeg ci fas wi wala li nga war wala gëléem gi demoo dikkoo nga taxaw di ci di noflaay quoi waaw mooy eh, waa ji wàccal <laughs> voilà te moom léeg-léeg mu defoon ko mais loolu mooy loo xam ne man da ñàkk comme xajjatul wadaa ak yooyu nit ñi war laa gis eh, wala li nga xamante ni Arafat voilà nekk loo xam ne ñépp dañ lay gis ndax dañoo waroon a gis li nga xam ne noonu lay aje ñu jële ko ci moom kon nag mu ngi ne kon eh, Seydina Tariq mu ne kon waa ji loolu la def mu laaj ayul jihaad yi afdal mais ban jihaad moo gën waaw na ko mooy nga nga nga nga nga kii kàddu dëgg fa buur boo xam ne bu dëng la loolu daal dinañ koy gis ci jotaay bi ci ci kii bi te xadis bi ñu génn waaw mu ngi noonu kon insha allahu taala kon nag ñu yem nii eh, bii di ñëw mu ne bi isnaadin saxiix voilà loolu dama ko noonu fàtt imaamu Nawawi mu ne lii nag ki sanad boo xam ne bu wér la noonu la ne mooy xadis bi waxuma la sanad bi rek mais xadis bi ci boppam wér la sanadun sahih nag am na benn différence waaw ah waaw isnaadun sahih loolu mooy borom xam-xam bi lan la toppatoo càllale bi xool na ne daal càllale bi ba gis ne moom wér na quant à matn bi parce que am na yoo xam ne day nekk qawiyul matni waaye da'ifu sanad mais contraire bi am yoo xam ne mooy matn bi malgré que ni ñi nekk ci càllale bi dëgëruñ waaye li hadith bi wax loolu moom dëgg la dëgër na parce que am na leneen lu ko dëgëral ak te wax nga bu ñu xam bu bu dëggu feneen waaye léeg-léeg càllale bi ñuy dëgër mais matn bi matn bi yaa problème parce que am na ku ci mën a jaawale ci ñoom contenu bi wér nañ de waaye mooy du ñu ay malaaka duñu ko kii ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay infaillible boroom xam-xam buñ lan la masula kiiwin moom kii la woon mooy loolu mooy li ëpp fuuf mais njuumte moom ñépp la mën a dal ak jaawale hatta imaamu Shu'ba rahimahullah li ñuy màgg màgg léeg-léeg mu jaaloo mu jaawale woon waaw moo tax loo bu ci kaw noonu euh, buñ na nee sanad bi dëgër na mooy étudier nañ étude sanad bi def nañ ko ñu ci nekk walla wér nañu doxal nañ ko ci ñu wér léegi est-ce que nag la ca biir wér naa miiru loolu lañ la naan lool sax fii nii hadiisum saxiix la imaamu Nawawi dane sanad <laughs> bi sanad isnaadin sahih <laughs> isnaad moom wér na léegi nag mu def étude matn bi te matn bi defoon nañ étude bi ci sànq bi nga xam ne moom la kële wax mooy hadith sayna Abu Sa'id bi ah, ak sayna Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhum kon nag ñu yem ni insha allahu taala kon li nga xam ne moo ñu dese mooy ñaari hadith mais bii di ñëw nag moom moo gin a gudd parce que te ju jëloon nañ ko buñ ci ñëwee insha allahu